jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci qissatu tariiqu hijrati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam muy yoonu gàddaay yu ñu ngi woon ci yoonu gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam min makkatal mukarrama jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman di dem ci madinatul munawwara madinatu rasulillah ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoo ngi gisoon nañu nag jeexaloon nañu qissatu umm ma'badin al-xuzaa'iya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha muy ndaw soosu meer boobale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoom yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna daldi woon dajeel fekk ko ci xaymaam yoo yële muy xaymatay ummi maabadi gisoon nañ gàtt ga nga xam ne gu loof la woon amul woon dara mu daldi koy rat gis nañu la fa feeñ ci ay mojisaat waaye gisoon nañu tamit description bi nga xam ne moom la portrait physique waaye bi ummu Ma'bad defal boroom këram di abu Ma'badin al-Khuzaa'iya Khuzaa'i radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma tey nag ñu war a continuer kon ci yoon bi ànd ak sang bi alayhi salaatu wassalaam kon ginnaaw xew-xew boobu moom yonent ak àndandoowam bi di seydna abu bakr ibn abi quxaafa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ñu daldi continuer seen yoon continuer seen yoonu gàddaay te bul fàtte ne kuffaaru Qurayshin yi ñoom jamono yooyu ñu ngi ko doon topp te waxoon nañ la ci jataay bi weesu ne bi nga xamante ne baat boobu as-sayyidatu Asma bint Abi Bakrin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma waxoon moom lañ déggoon di ko topp ba biti Màkka muy rajulun min al jinni di benn góor ci jinne yi yasma'una sawtahu wala yarawna ñu ne dañ doon dégg baatam waaye doonuñ ko woon gis bi nga xamante ne ñoom ci la dégge loolu bi mu naan jazallahu xayran naa jazallahu rabbun naasi xayra jazaihi rafiqayni xalla xaymatay ummi maabadi mu ne yàlla na yàlla fay boroom mbindeef boroom nit ñi moom mi bind nit ñi yàll na fay gën jaa fay ñaari àndandoo yi nga xam ne dañu dal nañu wàcc nañu ci ñaari xaymaay ummu maabadinil xuzaaya yooyu radiyallahu anha wa ardaaha waxoon nañ la ne am na benn riwaay boo xam ne dañ ne waa Quraysh ba ñu déggee lool dañu gaaw dem nu mu gën gaawe ci Umm Ma'bad di xool ndax dinañ ko fa fekk mu ñëw gaa yi dékk ne ko ñun kii lañuy seet mu ne leen man daal li ngeen di wax xawma ko waaye ki ratt sama gàtt bi nga xam ne dafa loofoonte sonn gàrt bi nag nekkul ne dafa tollul woon fu ñu koy tëbe tolloon na fa waaye mooy amul woon dara dafa sonnoon loof ñu ne ko naam hadha alladhi ñu ne ko waaye kooku lañuy wax nga dëgg kooku noonu moom lañuy seet gisuñu woon dara yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ñu daldi continuer moom la ku mel ni imaam al bayhaqi raximahullahu taala di nettali mooy li nga xamante ni nii mooy li ci tegu moom imaam al bayhaqi raximahullah mu ne moom xaddatanaa abu abdillah al xaafiz imlaan qaala xaddatanaa abu bakrin ahmadu bn isxaaq ibn ayub qaala axbaranaa muhammadu bn gaalibin qaala xaddatanaa abulwalid qaala xaddatanaa abdullahi bn iyaad bn laqiit qaala xaddatanaa iyaad bn laqiitin an qays bn nucmaan annahu qaal kon imaam al bayhaqi raximahullahu taala mu daldi solo ci dalaa'ilu nubuwa waxoon nañ la ne moom ak imaam abu nu'aym alxaafiz abu nu'aym al asfahaani ñoom ñaar dañoo bind ku ci nekk eh, téere boo xam ne dalaa'ilu nubuwa la tudd Ah, moom mu ne xaddatanaa imaam albayhaqi nettali nañu abu abdullah alxaafiz di imaam alxaakimu naysaaburi boroom almustadrak ala saxiixay mun abu abdullah alxaafiz di xaafiz bu mag bi mu ne imlaa an loo xam ne nag digte la woon mu ne ah, xaddatanaa moom alxaakimu naysaabuuri mu ne ko mu net mu ne moom nettali nañu abu bakrin ahmadu bnu isxaaq ibn ayub kooku mu ne axbaranaa nettali nañu muhammadu bnu gaalib di muhammadu bnu gaalib mu ne moom mooy ki nga xam ne moo ko nettali eh, mu jële moom ci abul walid mu ne nettali nañu abul walid abul walid jële ci abdullah ibn iyaad ibn laqiit moom mu ne nettali nañu iyaad ibn laqiit di baay ji ñu jële ci qays ibn nu'man radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma eh, loolu mooy càllale imaam al bayhaqi rahimahullah xadiis bi naka noonu comme ni ñu ko gisee euh, imaam alxaakim tamit soloo na ko ci almustadrak jële ko ci yoonu mooy même càllale bi la ndax imaam albayhaqi sëriñam moo bind almustadrak léegi moo leen jàngal xadiis bii moo leen ko jàngal ci même càllale bi muy ci yoonu xadiisu qays ibn nu'man te moom radiyallahu anhuma bi mu ko soloo di alxaakimu naysaabuuri dafa wéral xadiis bi wéral càllale googu na ko noonu imaam as-Suyuuti raximahullah daal dina koy soloo ci alxasaa'is mu ne moom imaam as-Suyuuti raximahullah mu ne Abu Nu'aym moom daal dina koy soloo ak abu layla ak altabaraani ak alxaakim ak albayhaqi moom loolu bi mu ko soloo ci alxasaais mu ne abu nuaym abu layla ak altabaraani ak alxaakim ak albayhaqi comme niñ gise ñaar ñooñ di imaam alxaakim ak albayhaqi ñoom it soloo nañu ko ah, naka noonu imaam ibn kathir indi ko ci Euh, yoonu imaam al bayhaqi la ko jële indi ko ci al bidaaya wan nihaaya léegi kon gis nañ ne imaam al xaakim moom daal dinay wéral xadiis bi xadiis bi lan lay wax kon qays ibn nu'man radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dane lamma ntalaqa annabiyu sala allahu alayhi wasallama wa abu bakrin radiyallahu anhu wa arda mustaxfayni marruu bi cabdin yarcaa ganaman fastasqayaahu labana fa qaala maa cindii shaah maa cindii shaatun tuxlab gayra annahaa hunaa cinaaqan xamalat awwala shitaa waqad axrajat wa ma baqiya laha min laban mu ne moom qays bnu nu'man radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak seydna abu bakr radiyallahu anhu wa ardaa génn di gàddaay te ñu ngi seen xaal seen état nekk ñoo xam ne ñu ngi nëbbatu di làqatu kuffaaru qurayshi ñi mu ne ci yoon wi marru ci lañu romb bi ab abdin ci ab jaam ab jaam boo xam ne yaraa boo xamante ne nii day doon sàmm ab gàtt fastasqayaahu da doon sàmm ay gàtt fastasqayaahu ñu daldi koy ñaan ndigal ñaan ko ngir mu nàndal leen ndax mar nañu lii dalay won ni xew-xew yi nii dafa xew ginnaaw bi seen provision jeexee mu ne kon fastasqayaahu ñu daldi koy ñaan ngir mu nàndal leen ci gàttam yi mu yor fa qaala waaye mu ne leen mooy jeune boobu gone googu ñu fekk muy sàmm ay gàtt mu ne leen maa indi shaatun tuhlab mu ne leen man de ah dangeen a fekk nag awma fi benn gàtt boo xam ne mën nañu koo ratt sama gàtt yi ngeen di gis yépp amul benn boo xam ne mën nañ koo ratt tolluñu fu ñuy amee soow mu ne xayra annaha huna inaqan ñu ne ko nag sauf que euh, am na fi nag gàtt goo xamante ne ni moom xamal awwala chitaa wa qad axdajat wa ma baqiya laha min laban sauf que am na ci nag benn gàtt boo xam ne mooy mooy bu jigéen boo xam ne moom moom ëmboon na awwala chitaa yi ca début mooy liñ naan chita mooy hivernage période hivernage moom ca début hivernage ba la la la ëmboon waqat axdajat moom dafa gaaw a am doom avant muy tollu fi nga xamante ni mooy àppam mooy doom ju prématuré la am moo tax wama baqiya laha min laban benn soow nag deseetu ko jeexal na de amatul soow boobu daal moo ma fi dese gis nga ñoom niñ dëggoo woyoon xoolal wax ji mu wax rek maa indi shaatun tuhlab ghayra annaha huna inaaqan hamalat awwal ash-shitaa wa qad akhdajat wa ma baqiya laha min laban mu ne leen man awma benn gàtt bu ñu war bu ñu mën a mm, rat sauf que mooy istidrak mu dab dabaatal wax jim ne aw ma benn mu ne ba mu des ne am na bu fi nekkoon boo xam ne nag moom dafa teel a am doom avant l'heure dafa prématuré dafa am doom laata àpp ba di jot te nag benn soow deseetu ko ca début hivernage loolu daal laa fi am te desewul wama baqiya laha laban te desewul dara cim soow fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fad'u biha ne ko man nga maa indil gàtt boobu nga nga ne amul dara ci soow te mu wësin avant l'heure ah moom it fadaaha biha faataqalaha nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa masaxa daraaha wa daa xatta anzalat bi mu ko indilee gàtt bi yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di téye gàtt bi fa taqalaha min al aqla al aqlu boo gisee ñu tudde ko xel mooy day day ndar kepp day takk day takk nit ki ba mu nite ba yenn yi nga xam ne dug nitee bi dug nite mu bañ cee dugg ndax moo koy mu am xel mooy tax boo naree def lu dul noonu mu ne la déedéet looloo tax araab yi di ko tuddee al aqlu aqlun saamin kii boroom xel mu kawe la yor te sell al aqlu lii nag mooy loolu ci téye rabata fala bokk kii moo tax mu ne fantaqalaha mu téye ko annabiyu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa masaxa dar'aha mu daldi raay euh, li nga xamante ne mooy weenu gàtt bi wa daa xatta anzalat mais mu ngi doon ñaan di def ay ñaan ba ni nga xamante ne ci la soow mi di commencé nag di rot bi nga xamante ne deme na noonu seydna abu bakrin radiallahu taala anhu wa arda daldi ëndi loo xamante ni aleyhi salaatu wassalaam dina ci mën a def soow mi moom mi nga xam ne moo nekkoon eh, àndandoowam comme ni nga xamante ni noonu lañu ko waxewoon ci début xadiis bi sànk Ah. kon mu indi benn fa jaa abu bakrin bi mi jannin fa xalaba fa saqaa bakrin mu ne seyna abu bakr daal di ñëw ëndaale récipient boo xamante ne nii mooy bi da ngay gis ne bii ba mu njëkkee romb ba ñu njëkkee génn Quraysh ci ni mu gën gaawe ca naaj wu tàng woo wële fam defaraloon ker alayhi salaatu wassalaam daje woon na fa ak benn ga sàmmkat mu ne ko woon ndax man nga ma rattal mu daldi koy rattal mais nee na soow mu tuuti nag la ko rattaloon mhm. gisoon nañ ne nee na ma yoroon loo xam ne benn idaawa nga xam ne genre baak lay doon ci der nga xam ne loolu noonu nee na ci laa defoon fekk ma defoon ci ndox mu jël ci ndox mi sotti ci soow mi xatta barada asfalo ba ni suuf si di suufu soow mi soow mi di sedd bii nag moom mooy ne mën nañu jàpp nekkoon loolu noonu la mu ne kon mu indi loo xam ne récipient boo xam ne fa xalaba fa saqa bakrin yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di rat daal di jox seydna abu bakrin radiallahu taala anhu wa ardaahu mu daal di naan mu daal di koy jox mu daal di naan léegi bi mu defee loolu moom aleyhi salaatu wassalaam summa xalaba ginnaaw murattaat fa saqar raa'i mu daldi nàndal ki nga xam ne mooy ah boroom gàtt gi muy gone gi sàmm bi summa ñetteel bi yoon xalaba mu daldi rat fa shariba mu doola naan gis nga moo mujj comme nim waxoon ci jataay bii weesu ummu Ma'bad ne ko saaqil xaw nim leen waxoon ne leen mi qawmi aaxiruhum ki nga xamante ne nii mooy nàndal nit ñi di leen jox ñuy naan kooku mooy mujjee naan moo tax fii it jox Abu Bakar daldi jox sàmm bi mu naan moom aleyhi salaatu summa xalaba fa shariba mu door di fa qaala ar bi nga xam ne nag ci la ko sàmm bi gis jeune boobu gis ko ne billaahi man ant fa wallahi maa ra'aytu mislaka qatt mais mu jaaxle jaaxle daal di koy dugg mu ne billaahi man anta wat naa ci yàlla mooy maa ngi wat ci yàlla di la dagaan nga wax ma yaay kan man anta yaay kan hay way yow yaay kan waay fa wallaahi maa ngi wat ci yàlla maa ra'aytu mislaka qat sama bët yii masula tegu ci ki mel ni yow allahu akbar masumaa gis ku mel ni yow kon billaahi man ant maa ngi ci yàlla ci borom bi waay waay wax ma man anta yaay kan ndax kat fa wallaahi waat naa ci yàlla ne maa ra'aytu mislaka qat masumaa gis nag ku mel ni yow qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko awa turaak taktumu alayya hatta uxbirak mu ne ko ah xanaa bu pour ma netta wax la may kande fokk nga pare yow ngir nëbbal ma sama mbir mhm. fokk nga pare ngir nëbbal ma sama mbir boo ma nëbbalee sama mbir daal ah bu boobaa man dinaa la wax man maay kan xaala sàmm bi ne ko am ne ko engagement boobu charte biñ ma tegal condition bi que pour nga wax ma bu dee lool rek moom lool du ñu boole ma nettali keneen na yow yaay wax say mbir ak sa trajet yooyu non yow kay jël naa charte boobu nangu na nangu na mu ne ko am qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fa inni muhammadun rasulullah aleyhi salaatu wassalaam ne ko nag man maay muhammad laa tudd rasulullah di ndaw yàlla aleyhi afdalu salaati wa azka taslim waaw akbar fa qaala sàmb bi ne ko anta alladi tazumu qurayshun annahu saabit ne ko mais yow kon yow mii yaay kii waa Quraysh naa nee que ne yow dangaa jéng génn seen diine jéng ndax loolu lañ doon woowe képp yonent bi alayhi salaatu noonu lañ ko doon woowe waaye képp ko gëm noonu lañ la doon woowe kuffaaru Quraysh ni as-subaa lañ leen doon woowe ñi nga xam ne ñoo génn topp ñoo ñi jéng bàyyi fi yoo ñu jub yuñ suñu maam yi newoon ñu far indi fi diine ju bees mu ne ko kon yow yaay ki Quraysh ne mooy ki jéng xaala yonent mi aleyhi salatu ne ko innahum la yaquluuna dalik mooy jaaraatul ci moom li mu wax mooy ne neewu ko waaw man maay ci jéng déedéet <laughs> dane innahum ñoom de yaquluuna dalik ñoom loolu lañuy wax gis nga tamit sincérité il faut mu am mooy ne wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa animosité gu dox sa digganteeg ay nit bul tax nga seedeel ko loo xam ne du dëgg pourtant newu fi naan ñoom ay kazzaabuuna dajjaaluuna lañ te pourtant bu waxoon loolu kazaalika noonu la mooy gaay ay kàcckat lañ comme li Unays waxoon wallahi innahu la saadiq wa innahum la kaadibuun waat naa ci yàlla ne moom dëgg lay wax muy alayhi salaatu wassalaam ñoom kuffaaru Quraysh ni la kaadibuuna ay kàcckat internationaux lañu yu mag a mag a mag lañ mooy bu waxoon loolu tamit mais ci njekk mooy ne nga bañ di delloo tout le temps li nga xam ne lu négatif nga leen koy delloo ñi la ko xaaj idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim idfa del jiñ del jañ di sori di protéger billadi ahsan buñ la tooñee fa in uqibtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi buñ leen tooñee manu ngeen a muñ manu ngeen a baale bu ngeen di fayu wax fayu leen rek lu yem liñ leen def waaye nag wala in sabartum la huwa xayrun lis-saabiriin bu ngeen muñee nag moo gën ngir aji muñkat yi ñii nag idfa billati hiya ahsan moo tax ci aaya bi ma njëkkoon a wax sànq boobu bi mu waxee loolu pour jullit ñépp dana yow yonent mi alayhi wasbir yow moom na nga muñ wama sabruka illa billah yow moom na bul fayyantoo loolu mooy ci yenn kaa mais bu dee yoo xam ne sharia dane nag ku def lii nañ ko ko dóor loolu du yonent mi alei salatu salaam moo fayyu moom bu dee boppam rek doon loon fayyul boppam moo tax juif ba ko juif ba ko posone woon ndaw sax mais dane ko lan moo tax nga maa xamalaki ala hada lan moo la yóbbu ci nga posone lekk gi daal ma koy jox mu tontu ko koy tontu mu bàyyi ko mu dem waaye nag ba Bishr ibn al Bara ibn Ma'rur nag génnee àddina mooy keneen ka lekkoon ndax ñoom ñaara doon lekk mu faatu ah dafa rey nit nag ñu daal koy rey ndax dafa rey nit mais moom bi nga xamante ne dara dalu ko da koo jéggal bàyyi ko mu dem mooy ne doom nekkul woon kuy fayyul boppam moo tax idfan jañal billati hi ahsan tout le temps yi gën rafet ñoom dañ ne lan saabi nga booy wax bul ne yow mooy tuddul ne man waa wa wala waa ji wax ko ko mu ne ñooñu bu doon tey ah yow mii yow la gaa yi ne yaay tojamaan international bi yow dégg naa nga ñëw fenn wax ba pare wax impressionné gaa yi gaa yi ne mais monsieur s'il vous plaît si vous je pense que vous avez vous aviez oublié de vous présenter quoi fàtte woon nga présenter sa bopp yaay kan mu ne leen diw gaa yépp deke xamoon nañu écho ci waajooj këna du ku baax gars yi ne kon sawaay mooy serial killer bi ñuy wax ci dëkk bi gaa yi ndax waa diw ñépp nee moom la yow mu leer na ne waxuñ dëgg looy wax dañuy waxuñ dëgg dañuy kàcc dañuy nar dañuy kii lu dëgg bi mais waxul lool de alayhi salaatu wassalaam dana leen innahum ñoom waa Makka di yàqu la yaquluuna dëgg-dëgg la feet dali wax ji que ne ñu ngi koy wax amuñ ci woon dara luñ doon nëbbu ñoom. wax mu ñu doon wax Muhammadun Saabi Muhammad dafa jéng alayhi salaatu wassalaam loolu lañ doon wax. qaala bi mu ko waxee noonu nag kon yow la waa Quraysh jàpp ne yow dangaa jéng mu ne leen mu ne. sàmm bi innahum ñoom da la yaquluuna daalika loolu lañuy wax qaala sàmm bi ne ko fa innii dëgg-dëgg man ushhidu annaka nabi sa jëf jii nga fi jëf tax na maa ngi seede ne yow alayhi salaatu wassalaam ku yàlla yónni nga yonent nga wa ashhadu te maa ngi seede man sàmm bi ma jita bi xaq kene li nga indi ba tax Quraysh dàq la ngay daw nii xaqun maa ngi seede na loolu dëgg la wa annahu laa yafaalu maa faalta illa nabi wa ana muttabi'uk mu ne ko te tamit non seulement seede naa ne yow dëgg-dëgg yonent nga seede naa ne li ngeen di dëgg la waaye maa ngi seede na li nga fi jëf nii mu'jiza bu réy gi miracle bi ci gàtt goo xam ne tus amu ko woon nga génn ci soow moo xam ne naan na naan naa ci ba màndi sa àndandoo yi naan ba màndi man ma naan yow nga naan ba màndi maa ngi seede na lii nga jëf kenn du ko jëf ku dul yonent wa anata man muttabi'u ko dama lay topp é eh, gàtt gi kay sawaay naa xool nu may def waaye man dama lay topp qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko innaka laa tastatii'u dhalika yawmaka haadha fa idhaa balaghaka annii qad dhahart fa'tinaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko innaka a ah, dëgg-dëgg nag li nga mujjee wax këne danga may topp loolu nag doo ko man fa innaka dëgg-dëgg yow laa tastati'u dhalika yawmaka hadha sa bésub tay bii doo ko man de ndax dangaa yor responsabilité responsabilité jàmbur dañ laa responsabiliser nga yor gàtti jàmbur ndax araab yi surtout ñii nii jeunes yi doon euh, sàmm xam nga temps yonent mi alayhi salaatu wasalaam ba mu gënee nekk tuut tànk boobu ay gone lañu woon mais bii ñii dañuy gën a màgge tuuti euh, ñii nii ñu ci ëpp mooy ñoo xamante ne nii ay jaam lañ woon comme yu yuñ libéré wala sax ñuy jaam ba léegi comme ay Amir ibn Fuhayra ak yooyu wala sax duñuy ñuy jaam waaye seenu ñàkk am bokk ci commerçant yeeg yooyu tax ñuy sàmm ngir di am loo xam ne moom lañuy jàpp moom lañuy Euh, man di dunde mu def ko métier moo tax mu ne ko innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha topp ma nag lool du looy man tey léegi xam nga nooy def fa ida balagaka anni qad dhahart fatina boo déggee ne nag féete naa kaw jaay yépp sama mbir feeñ na nga dikkal ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fii nit ñi jàngal waaw akbar ak a neexoon sëriñ su bari conscient ci affaire bu mel nii baax na di topp nit ku baax kan lan moo gën di topp nit ku baax rawatina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ànd ak moom mais malgré xoolal xoolal ngëneel yi nekk ci loolu mais waxuma la sax toog ak moom rek ban façon gëneel bu ci nekk kenn mënu la koo tuddal bu dee ne yow nit ñu baax ñi ñu normu ñu baax ñi rek toog ak ñoom ñu ci la gëneel yu kenn mën dalim nekk imaginer ki nga xam ne moo leen plafonné ku baax ci moom nga tibbeeg mbaax ànd ak moom kooku looy looy xalaat mais xoolal ngëneel googu mu xañ ko waa ji ne ko loolu nag manoo ko tey ndax lan mooy ne day zuruuf yi mooy ne mbir yi wu nekk dangay xool le dar u mooy ne dangay xool kii yi manafin yi muy njariñ yi bii dina baax lool waaye jamono ji nag bàyyi ko nga def leneen loolu mooy lan mooy ne instant bi xam nga kii dafa yoon gàtti jàmbur ndax loolu noonu la fa doon demee comme niñ gise woon ci Abdullah ibn Mas'ud nga xam ne mu ne dama nekkoon dama doon sàmmal li Uqbat ibn Abi Mu'ayt comme ni ñu ko gise woon da doon sàmmal Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhi min ma yastahiq Amir ibn Fuhayra kaana yaraa li mawlaa wa sayyidi abi bakrin siddiq radiallahu taala anhu wa arda daroon sàmmal seyna abu di sangam léegi mu loolu noonu loolu noonu la bëggul mu bàyyi ko ndax moom ci lay ame dundam kooku ci lay ame dundam moo tax dum xel nga ne euh, damay bàyyi sama liggéey ji yépp dootuma liggéey ndax boo liggéeyul fan ngay fan ngay lekk te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kas bu bi nga xam ne mooy bi gën a baax wut bi gën baax mooy liggéey bi nit di liggéey ak loxoom wa kaana daawudu alayhi salaatu wasalaam yàkkulu min kas bi yadi te sëy naa daawud alayhi salaatu wasalaam da doon lekk li mu doon lekk ci liggéeyu loxoom la ko doon jële Allahu akbar ndax boo ko deful dañ lay yor te ki la yor moo la gën te lislaam wootewul ak bàyyeeku ak toog nekk sous perfusion ñu lay kii rek di la saañ rek di la defal ngay toog nekk déedéet mooy ne da ngay yëngu nga jël gisoon nañ ko ci début siira ba ca début ba début ba hadiisu Seydina Anas boobu radiyallahu anhu jeune boobu ñëwoon doon laaj azaka ci sadaqa yi bim naan ko lii de ah man naa laa jox de waaye laa yaxillu li du mirratin sawi koo xam ne boroom doole la wax dëgg lii moom waruñ ko koo jox bam ne ko demal ci kër ga loo am sa kër mu wax ko ko mu ñëw mu ne ko demal jën bi ci ab lu mu mën a gore ak i buum ne ko duggal ma àll bi quinze jours bu ma la gis quinze jours bu ma la mooy la quinze jours yoo xam ne euh, du bëtam yi duñu tegu ci sang bi alayhi salatu wassalam min akbari al ibadat gina bokk ci gina rëy ci jaamu yàlla yi an nadratu ila wajhi alayhi salatu wassalam di xool jëme ci xar loolu lépp mu daldi di ko koy tere xañ ko ko ngir lan na fexe am loo xam ne moom ñaqu boppam la moo koy mooy dundal boppam waaw famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur suuf sii dox leen ci exploiter leen mbir yi ngeen dund famshu ngeen ut ay yoon yoo xam ne moo leen di jëme ci lii tax seenu nekk fi di jaamu yàlla ni mu war a ngeen koy mën a def wa kulu ndax boo doxul yënguwoo amoo chance dund dund gu teey ndax sinon dañ lay toog ñu lay defal lépp te kooku ak guus la ci koo xam ne manu ko man naa def leneen wa ilayhi lu ngeen mën a am nag ak lu ngeen mën a liggéey bu mbiru yàlla taxawee na ngeen xam ne nag wa ilayhi nushur ci moom ngeen di dellu kulu min rizqihi goog la lay jox lo seen dund bum tax mukk nga fàtte ki nga xam ne ci moom ngay mujj ndax wa ilayhi nushur kon mu xañ ko yooyu yépp kon dum xel nga ñëw bàyyi yooyu yépp yow liggéeyutoo defatoo dara ngir lan ne damay topp sëriñ diw euh, ba pare te yow fekk nga am charge yoo xam ne dalaa waat nga war a dundal ay nit war a dund yow ibda bi nafsika summa bi man ta'ul wa bi man ta'ul tàmbaleel sa bopp ak ñi nga xam ne yaa yaa leen yaa leen yilif nga bàyyi loolu lépp ne damaa topp sëriñ diw di tarbiyaw en attendant kan moo leen di dundal nga bàyyi ko way defal yàlla yi aada aar loolu ak kooku ak ruus honte féetewu ko kaw te loolu lislaam da koy tere da koy tere kenn waxu la nga tuub liggéey rek ba doo yow li jëm ci sa diine doo ko xam waxuñ la lool mais tamit bàyyi lële complètement nekk ci lii rek déedéet boroom xam-xam yi ngay dégg ay imaam Abu Hanifa commerçant la woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi sangu ñépp da doon sàmm da doon jaay Seydina Abu bi mu nee xalifa mais da doon jaay da doon dem ci marché bi Seydina Umar ibn bi mu nee xalifa da doon dem di bàyyi toolam ba xissa boobu nga xam ne ci la jiitee nit ñi fajar dem ca toolam toog jël tànk yi dugal ci teen bi ci ndox mi noonu di xool jekki xool rek gis toq mani yu nekk mani yu bi nekk ci ci ci pooj bi toolam la dem lan moo taxoon moom déggoo xadiis ba doon wax ci xadiis comme niñ koy gisee insha allah ci ghazwatu Tabuk moom ak ansaar yi boobu mbokkam boobu nga xam ne dañ doon dañ doon dañ ngir ngir bañ gis nga ni mu amee woon solo yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom lan lañ doon dem dañ doon alterner bu kii téere ay gàttu dem sàmmi pour kenn ki day sàmm ay gàttam ak yu keneen ki kooku moom des yonent mi alayhi salaatu bi enregistré lan lañ jàng tey bu guddee mu ñëw def compte bi bu subaa keneen ki def noonu ñu doon awante ndax mbir mi bañ leen a raw loolu mooy loolu la noonu la nga xam ne ñaar yëpp la boole léegi am nay enregistrement walillahi alhamdu wal minna am jom rekk a fi des ak yitte ñàkk am yitte yenn yi bu dee yow lii nii sa liggéey bii moom boo ko deful mooy non seulement sa logement doo ko fay doo sa yitte moo xam Sénégal nga ne yenn yi la war doo ko man mais nañ lay enregistrer affaire yi nara jaral nga jënd luñ koy enregistrer yow boo ñëwee di ko déglu nga xam ne dangay boole baynal husnayayni ñaar yu baax yi loolu lu am solo la te yonent mi alayhi salaatu moom la jàngale fii moo tax mu ne ko innaka dëgg-dëgg yow ndax dangaa nekk ci liggéey doo ko dagg noonu di dem kenn du la ne bàyyil sa liggéey bi ñëw di déglu ci duruus yi kenn du la ko wax ndax boo defee loolu après moom moom bu weer wi deewee yi ko war moom yaa koy resal ah bu dee loolu te loolu sax gënul même bu dee nee nga yàq koy resal lu baax la waaye li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax moo gën mooy ne dund ci loxoom kas bul yeti kon mu ne ko innaka dëgg-dëgg yow laa tastati'u zalik topp man ak ànd ak man lool doo ko man léegi yawmaka hada fa in balaghaka bu la jotee anni ka man qad zahartu sama mbir féete na kaw fàttinaa bu boobaa nanga ma dikkal euh, loolu mooy li nga xamante ne ni histoire la bu dag ci yoon wi aleyhi salaatu wassalaam ak sàmm boobale ba léegi bokk ci xew-xew yooyu ba léegi ci yoonu hijra bi kon ñu ngeeg moom alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom yi ale radiyallahu taala anhum wa ardaahum li nga xamante ne moom la imaam al bayhaqi raximahullah daldi solo jële ci yoonu yaxya xadiisu yaxya zakariya ibn abi zaida moom mu ne xaddatanaa muhammad ibn abi layla moom mu ne nettali nañu abdirahman ibnul aspahaaniyu mu ne qaala sami'tu abdirahman ibn abi layla yuhaddis moom di abdirahman ibnul ibn abi layla di taabi'i bu mag boobale yuxaddisu muy nettali an abi bakrin as-siddiq jële ci seydna abu bakrin as-siddiq radiyallahu taala anhu wa arda ba léegi mu ñuy nettali ci yoon wi beneen xew-xew boo xam ne bu xew la mu ne xarajtu moom seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda dina ñëw ci taxriij bu xadiis bi après incha allah mu ne xarajtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min makkata fantahaynaa ilaa hayyin min ahyaa'il arab mu ne génn naa man ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman mu ne fantahaynaa ñu daldi agsi ilaa hayyin ci benn quartier min ahyaa'il arab ci goxi arab yi ci àll bi mu ne fa nadara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila muntahiyan bu ñu àggee ci quartier boobu ay kër yu bari ay tànt yu baree fa ne boo xam ne da gis ne fii moom wuute naag euh, xaymaay ummu maabad yañ gisoon ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wute ne histoire bi ñuy bëgg a wax est-ce que bu ummu maabad bi du benn moo tax imaam al-Bayhaqi rahimahullah moom bi mu ëndee riwaaye yii yépp di wax yu mel ni histoire ummu maabad bi radiyallahu ta'ala wa ardaaha moom dane ne yaxtamilu anna al-qisas kullaha waaxida mu ne moom dane euh, imaam al Bayhaqi rahimahullah dane c'est possible que ne histoire yii nii nettali yii nii yépp benn lañu benn bi la mais version yee bari mooy histoire yu niroog bu Umm Ma'bad bi nga xam ne moom lañ gisoo waaye ku mel ni alxaafidul Mughlatay rahimahullah moom li mu gis dane affaire yi dañoo wuute te loolu amaana mooy li gën a dëgër ndax même bu dee ne am na moom imaam al-Bayhaqi rahimahullah soloo na xadiis boo xam ne moo bii ñuy wax dañoo niroo lool te Ummu Ma'bad lañ fa mu jaar ci Seydina Jaabir waaye xadiis boobu daa da'ifun jiddan la dafa faible bu baax a baax a baax ndax ña fa nekk dafa am ñoo xamante ne ni seenu dof dafa rëy lool ñenn ñi kenn xamu leen moo tax c'est possible nga ne est-ce que du ñooñu mooy xadis bu da'if la de toute façon loolu taxul ñuy wax léegi mooy ne li al-Hafiz al-Mughallati rahimahullah wax ne moom li mu gis mooy ne affaire yi benn du benn waaye yu wuute la te loolu amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ndax version yi ni nga xamante ne noonu la wute manuñu ko oh, booleeg version imam Jaabir biñ la wax sànq radiyallahu anhu ndax foofu moom ab da da'ifun jiddan la moom dafa faible de trop trop mooy ne bu doon sax faiblesse gu ndaw nga man koo kii mais boobu moom sincèrement euh, moom daanaka bii ci sukkandikoo euh, bu moom moom moom taxul ñuy wax bii nag Euh, di gis ci biir lan moo tax ñu ne la xam na dina insha allah mooy ne bokkul ak bu umm Ma'bad bi kon Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu wa mu ne kon bi nga xamante ne ni ci lañu génn Makka màkk alayhi salaatu wassalaam ñu ñëw ci benn gox ci goxu arab yi ci dëkku araab yi ci seen xuraa ci seen kii àll bi noonu ci village yi ñu ñëw fa benn ci yu mel noonu benn ci quartier arabe yi mu ne fa nadara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila baytin salaatu wasalaam seetlu ne am na fi benn mooy ne fii da gis ne ay kër yu mooy ne dañoo dajaloo mooy ne tey du ay tànt fii lañ gis ñaari tànt fii ci àll bi ñoom rekk comme benn néegu ñax ci àll mais comme dëkk yi comme village yi dañu gis ñu booloo xam ne ah lii moom village la dëkk la mais mu gis fa nazara mu yonent bi alayhi salaatu salaam xool seetlu ne am na ci kër goo xam ne moom dafa dafa dafa isolé wu ilaa baytin kër goo xam ne muntaxiyan dafa isolé ak yeneen yi dajaloo bokkul ak yeneen yi fiñ nekk fa qasada ilayhi mu daal di fay jublu moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma nazalna lam yakun fii illa imra'atun fa qaalat mu ne nag bañ fa agsee ci kër googu nga xam ne dafa isolé ci yeneen yi dafa beru ak ci yeneen kër yi nee na fekk fa lu dul benn jigéen fa qaalat ndaw si ne yaa abdallah ne ko yow jaamub yàlla bi innama ana imra'atun wa laysa ma'i ahad fa alaykuma bi 'azimil hayy in aradtumul qiraa ndaw si ne ko yaa abdallah yow jaamub yàlla mooy xamuko ko la ñuy wax koo abdallah moom noonu la tudd jaamub yàlla moom ñépp ubbaadun neex na naqari na la jaamu borom bi nga yal nañu boole ci ñi nga xam ne moom moo ne ñooñu samay jaam lañu wa ibadur rahman jaamu yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande amiin waay mu ne kon yaa abdallah yow jaamub yàlla bi innama anam ra'a man de ab jigéen laa walaysa ma'i ahad te kër gi man kenn jamono jii ngeen fi ñëw kenn nekku feek man fa alaykuma bi azimil hayy maa ngi leen di dénk ngeen dem ci ki nga xam ne bu doon tey mooy chef de quartier bi mooy kilifa quartier bi bu doon tey nga xam ne dëkk bi moo fi kilifa gi autorité bi chefu dëkk bi bu doon tey suñu ci yi ñu ne ab communauté rurale ne ko waaye tee ngaa dem waaye ci chef de communauté rurale bi waaye wala al umda mooy le maire saa azimul qarya ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy kilifa dëkk ji moom laa leen di e digal bu ngeen fa manee dem in arattumul qiraa bu leen da ngeen bëgg ku leen ganale moom li tax mu wax lii ndaw si mooy ne nim leen xam ne ni ñiy ñëwuñu ngir jël fi lu ñu moomul wala def fi lu jaaduwul waaye moom problème am mooy dafa amul lum leen terale te loolu dafa nekkoon loo xam ne ci araab yi mais amul amul gàcce gu gën a rëy noonu nit ñëw sa kër teraloo moom nag loolu la doon daw ndaw si loolu la doon daw xam na ne amul dara te moom rekk fi ne moo tax mu mu mu mu ne leen man yow abdallah moom yonent bi alayhi salaatu salaam lay wax mais xamu ko yow jaamu yàlla bi man de jigéen laa koo xam ne kenn laa te kenn newul ak man ci kër gi nii tee ngeen a dem ci ci ci ci boroom dëkk bi ci kilifa ak dëkk bi bu dee da ngeen a bëgg ko leen ganal xaala falam yu jib ha waaye yonent bi alayhi salaatu salaam tontuwu ko ci li mu wax dara tontuwu ko mu new Seydina Abu ne wa dhalika 'inda masaa te jamono ji ñu fi agsee indal masaa i ci ngoon gi la woon dañuy gis ne moo xissatu euh, Ummu Ma'bad biñ gisoon bii passé mooy nekkuloon ngoon de benn luy wone ne luy dëgëral incha allah li ñu wax noonu te alxaafizu almughlataay daal di koy wax rahimahullah benn ngoog mooy ne ngoon la te bële Euh, dafa tàngoon moo tax ci benn riwaay bu mu ne xaalaa mooy minal xaylu la ci jamonoy tàngoor nga xam ne ay ay côté bu jant bi ne au ba heure bi nit ñiy sees moo tax mu ne kon wa zalika ta loolu biñ fay agsi indal masaa i jàpp fa ngoon la woon mu ne bi ñu agsee noonu rek yàggul tuuti fa jaa ab nun lahaa bi anuzin yasuquha rek benn doomam agsi yor ay gàtt yoo xam ne mu ngi leen di mu ngi leen di wommat di leen jiital di leen wombat di leen indi mooy sàmmi nañu jóge nañ ca caawu bay ñëw mais nag ñoom amuñ caawo mooy almara ndax foofu désert bu metti la woon doon na am nag jamonoy taw waaye bu mettee mooy comme rek ni ñu ko xamee ci àll bi kajoor ak bawol ak siin ak saalum dangay bàyyi xar ya ñuy wër di fortaatu ci ngeer yeeg garab yooyu nga xam ne amaa nañu am lu wert di leen fëggal ci kàdd gi ñuy ñuy for mu ne ah bi ñu toogee noon fa jaa ab nun laha bi anuzin yasuquha benn doomam ñëw indi yor ay gàtt yoo xam ne mu ngi leen di wommat fa qaalat ndaw si ne ko yaa bunayya yow sama doom yow sama ndoom intaliq bi hadhihi al bi hadhihi al anzi wa ila hadhayni ar fa qul lahuma taqulu lakuma ummi idbaha hadhihi wa kula wa at'imaana ah bi doom ñi ñëwee indi loolu gàtt gi ñibbi si mu ne mu ne doom ji nag yaa bu na yow sama ndoom jëlal ci gàtt gi benn jëlal benn ci te nga yóbbaale jëlaale paaka bu ñaw bu ko defee nga dem ilaa haadayni rajul gis nga gis nga ñaar ñële mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak àndandoom bi seydna abu bakr radiallahu taala anhuma wa ardaahuma nga dem ci ñoom ñaar faqul lahuma nee leen taqulu lakuma ummi nee leen sama yaay moo yónni nee na isbaha jël leen gàtt gii ngeen rendi ko haadihi wa kulaa ngeen lekk ji wa atrimaana te nag bu ngeen ciy lekk bu leen ñu fàtte na ngeen ñu leelaale na ngeen ñu mayaale ci li ci gàtt gi fa lamma jaa bi gone si agsee na qaala lahu nabi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko intaliq bi shafrati wa ji'ni bil qadah mu agsi indi gàtt bi ak paaka bi mu indi ngir mu rendi ko ah mu ganalee leen ci amul pexe gis nga ni ñu tabee woon Allahu bu xalaa uy rek ñooy ñi nga xam ne gaayu nay yi jaru seen gan jaralu leen sax ganaar rey ganaar jaralu leen waaw ñuy muus muus lu di jaay affaire bu xalaa u euh, euh, euh, jaaxid yooyu nga xam ne ku ci gën muus sa moroom nga ne sawaay la di teg ay plan naan non c'est que comme ni ma dégg <laughs> sama benn sëriñ doo ko wax naan yenn ñu nay ñi ñoom boo wax li tax lu tuuti la ñuy jox gan gi naan dañoo bëgg mu familiariser wan ko ne chez lui la nekk loolu lépp ak nay la rek te seydna ibrahim ba ko alayhi salaatu wasalaam ba ko malaaka yi dikkalee lan la def fa jaa bi ajlin hanid mu indi aw yëkk la dem reyal leen rendil leen mis wi ko indi xoolal loolu ci gan gisoon nañu Maalik ibn Tayyihaan gisoon nañ Abul Haytham Maalik ibn Tayyihaan radiyallahu ta'ala ba fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mook ñaari ànd ndoowam yi sid as siddiq wa al di seyna abu ak seyna omar radiyallahu anhuma mais dalee na rendil gàtt te ci dëkk bi lañ dëkk neewu noon yi moom ci biir dëkk bi lañ dëkk ganu ci biir dëkk bee keneen a ci yépp moo tax bi mu indee kon gàtt bi ak paaka bi ngir ñu rendi loolu daldi ciy lekk te tamit Ah, bu ñuy kii nag nañ leen ci joxaale ndax ñoom tamit soxla nañ ci bi mu agsee gone gi agsi wax lool yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu saam ne ko demal nga yóbbu sa paaka bii ngeen daale bàyyi fi gàtt bi mais paaka bi delloo ko te boo demee ci kër gi indil ma bi xadaxin ci ab ndab ndab boo xam ne récipient boo xam ne ëndil ma ko ab récipient la gone gi ne ko innaha qad azabat wa laysa biha laban ne ko mais mais gàtt gi amul dara de soow amu fi ah. gàtt gi amul soow moo ratt ba ma lay indil ab ab ab kii ab ab ab ab récipient am ndab xaala yonent bi ne ko intaliq ne ko demal rek demal nga indil ma li ma la wax fa jaa ah yii yëpp gis ne jamono yi gis nga ko moo tax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga ba seen zaat yu jeexee seen provision daanaka liñ lekk yépp lépp lépp miracle yonent bi la alayhi salaatu wasalaam lépp moo koy def ci tit tit xoolal moo tax non waaw akbar non moom li mu li mu li non moom li mu fekke moom mbindee fekkewu ko ci alayhi salaatu wasalaam waaw akbar tax mu raw ñépp te lii bul yaakaar ne lépp la la nettali ah, ah non non non non non inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay ma yara dhaka dhu jahlin fayaftatina ah la seydna ali zaydul aab zeynul aabidin ibn al xuseyn ibn ali wa fatima bint rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhum wa mu ne man damay nëbb ci sama xam-xam jawaahirahu gis nga gànjaru sama xam-xam ñi ci gën a précieux dama koy nëbb ah. ndax damay bañ koo xam ne àggul foofu ak réere ko dugg mooy dafa réeri xam-xam boobu kay laa yara fa zu jahlin fa yaftatina fitna daal di koy dugg mu jàpp ne day ñëw sax ba mujj gi mu daal di may tuumaal ne man yéeféer laa alors que duma yéeféer ndax xam-xam boobu moom xamu ko moo tax du lu ñépp lépp la ñuy wax bul bul dof te bul foog ne Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu la fa xew yépp la la wax ah, ah. a kon mu ko demal rek nga indil ma li ma la wax indil ma bi fa jaa bi qadahin mu daal di koy indi fa masaha an-nabiy sallallahu dar'aha mu daal nga xam ne mooy weenu gàtt gi summa xalaba hatta mala al qadah summa qaala intaliq bihi ila ummik mu koy laal ratt ba ni nga xam ne ci la ndab li mu indi fees del mu ne ko jëlal nga dem ci sa yaay nga jox ko ko bi bihi jëlal lii soow mi nga dem jox ko sa yaay mu dem jox ko fa sharibat hatta rawiyat mu daal meer bi daal di naan ba màndi summa jaa bihi gone gi daal di indiwaat récipient bi oh ah, manit naanaguma Ah, loolu la xaal bi lisaanul xaal di wax fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko intaliq bi haadihi wa ji ji'ni bi uxraa ne ko léegi gàtt gii nga ma fi indil bii yóbbu ko te nga indil ma beneen gàtt ci yi nga indi woon sa gàtt yi nga doon yi nga doon wommat sànq déwul bul ma bii nga indil ma beneen budul bii ah moom it fa faala mo moom mu dem indil ko beneen gàtt bu dul bi mu rattoon sànk mu ne fa faala biha kadhalika thumma saqa aba mu laalaat weenu gàtt goog daldi ci ratt ba loolu fees ndab bi mu daldi jox seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda thumma jaa ne ko ginnaaw gi bi mu defee lool mu ne ko nag indiwaatal beneen yóbbul bii nga joxaat ma beneen gàtt bu dul bii te tamit budul fi jiitu woon sànq summa jaa a ginnaaw gi mu daldi di indi bi uxraa beneen fa fa'ala biha kadhalik mu defaat la même chose summa nag ginnaaw gi shariba mu door naan moom annabiyu yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa bitnaa laylatanaa summa ntalaqnaa seyna abu bakrin radiyallahu anhu nee na ñu daldi paase suñu guddi googu fanaan foofu summa ginnaaw gi talaq naa ñu daldi wëy daldi dem continuer suñu yoon gis nga da ngay gis ni bii nii mooy fanaan nafa wuute naag xissa kan ummu maabat ummu maabat boobu mooy fanaanu fa moo tax walillaahi wallaahu taala alam boobu mooy li que ne boobu mooy li gën a dëgër léegi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu nee na ndaw soosu fa kaanat tusammihi al mubaarak moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam al mubaarak la ko doon woowe mooy ki nga xam ne dafa barkeel nettali na fa nag après ndaw si ginnaaw gi gàttam yooyu dañu mujj bari ba ni nga xamante ne nii ci la ba yonent mi alayhi salaatu salaam gàddaaye bien après après jur ji bari lool ba ni nga xam ne ci la doon jël di dem ci dëkk yu mag yi comme Madina comme ko soriwu leen woon di fa jaay ci gàtt googu ba benn bés bi ñu ñëwee di jaay foofu ngone si daal di romb Seydina Abu Bakar daal di leen romb fekk ñoom ñu ngi indi ci gàtt yooyu di ci jaay ngone si daal di koy gis ne yaayam ne ko yaay waa jii nii kii nii nii rombuñu mooy ki nga xam ne moo àndoon ak almubaarak kii kaana ma'a hadha ar-rajul alladhi kaana ya umma hadha ar-rajul alladhi kaana ma'a al-mubaarak ne ko yaay gis nga góor góor sii ñu romb mooy ki àndoon ak almubaarak yaa ngi koy fàttaliku góor gu barkeel koogu alayhi salaatu wasalaam fa qaamat ilayhi maire bi gis ko rek daal di jóg daw fa qaalat mu ne ko yaa abdallah yow ndax maire bi ne ko yow jaamub yàlla bi mani rajul alladhi kaana ma'ak ne ko mais góor ga nga àndaloon romboon ñëwoon sama kër ga ba def fa yi ngeen fa defoon seen meew yooyu sama gàtt yooyu ngeen sàmm ngeen rattoon te dara new fa woon kooku moom mu ne ko mani rajul alladhi kaana ma'ak waa ka nga àndaloon kooku defoon jëf jooju mooy kan kooku mooy kan faqa seyna Abu Bakar ne ko awma tadrina man hu ne ko xamoo ko la xaalat <laughs> laa mère ko déet xaw ko moo tax ma la koy laaj seyna Abu Bakrin radiyallahu anhu ne ko huwa nabiyullah ne ko kooku yonentub yàlla la eh, alayhi salaatu wassalaam xaalat ndaw si ne ko fa adxil nii alayhi dugal ma man nga maa man nga maa yóbbu fi mu nekk ba ma gis ko këram laa dama koo bëgg a gis ndaw si daldi ah Seydina Abu ne ko marhaban ñu dem ne ko ñu dem mu dugal ko yóbbu ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi daal da koy ganale daal di koy leel fa at fa at'amaha rasulullah sallallahu alayhi wa ataaha non seulement mu daal koy teral jox ko mu lekk ba suur waaye joxaale ko yóbbal gu mu yóbbaale waaw akbar gis nga njekk gam ko defaloon fàttewu ko te même burul woon loolu gan la teg ci double njekk gam leen defaloon ca gàttam yooyu ndax moo permettre nag moo ko moomoon nag ñu daldi leen di rat euh, waaye moom Euh, ndaw si tamit joxoon na fa ba mu demee am na ci yenn riwaaye këne bi mu agsee jox na ay kado yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu seen soow yooyu ci yi nga xam ne arab yi ci kaw kaw yi moom lañ doon defar mu daldi ko ciy joxaale moom ndaw si euh, ceral koy ko ko euh, isnaadu xadiis bi imaam al bayhaqi rahimahullah eh, bi mu ko soloowee kii imaam al xaafiz ibn kathir dane isnaadun xasan sanad bi bu xasan la mooy ne sanadu càllale bi bu xasan la waaye dangay gis ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne abdurrah eh, ibn abi layla Abdurrahman ibn Abi Layla moom euh, déggewul ci Seyna Abu Bakrin kon da gis ne am nag irsaal gu ci am bu dee ne moom déggewul ci Seyna Abu Bakrin moom Abdurrahman ibn Abi Layla waaye imaam euh, al-Hafiz ibn Kathir dana isnaadun xasan loolu sanad la boo xamante ne nii bu xasan la kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu waroon a gis tey incha allah nag ci jataay bii di ñëw ñu nekk nag ci ñu gis instant yu mujj ci voyage bi laata ci gàddaay gi laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dugg nag madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam incha allahu loolu lañu ñu war a gis ci jataay bii di ñëw ak dugg ko ci biir euh, ak li ci tegu